bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ginnaaw bi niñ ko baaxoo def ci weeru koor yi ci bis bu nekk ci waxtu wi rek mu assasatul wafa bi xuquqil iman mu fas yéene àndaat ak yéen tey jii dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu war a ànd ak ñun benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañ bu ñu ko bokkee jàngat danañ ci jariñu danañ ci jariñee kon ñu del soit tey ji rek dalal kenn ci borom xam-xam yooyu mu fas yéene ànd ak ñun bala ñu koy jox kàddu gi nag dañuy xamle aslëf ci jaar-jaar yi ki nga xamante ne moom lañu fas yéene dalal tey jii xamle tamit li nga xamante ne moom la fa yéene waxtaane ki ñuy dalal tey Cheikh Ahmed Tidiane Gaye la tudd dëkk Louga Cheikh Ahmed Tidiane Gaye moomu mi ngi jàngi alquranul karim ci Louga comme li nga xamante ne ñi fi jaar ñëpp rek gis nañ ne kuñ ciy présenter ku nekk li ñuy njëkk a xamle ci yow rek moom mooy sa jaar-jaar ci jàngum alquran. comme ni ko doomu soxna yëpp defee rek noonu la ko def moom tamit ginnaaw ba mu fa jógee bi mu jeexalee ci wàllu alxuraanul karim jooju mi ngi tàmbulee njàngum xam-xamam ci Fass Touré foofu la tàmbulee njàngum xam-xamam jàng fa ay téere yu baree bari ginnaaw bi mu jóge fa dem libi foofa la jàngee ba am maîtrise ginnaaw bi mu jógee Libye ñibbisiwaat fii ci réew mi ñu jël ko mu nekk professeur di jàngale ca Saint-Louis ci lycée bu ñuy wax Ahmed Fall ci biir loolu dañul di def ay gëstoom ci la admet ci benn concours ñu jël ko mu nekk inspecteur de l'enseignement en langue ñu affecté ko Louga mu nekk inspecteur mu nekk inspecteur foofa di euh, gëstu ci wàllu arab waaye nag di ci biir loolu dañul ci gëstu yooyu mu naan def ak ci njàng moom ak ci njàngale moomu ba tax na li mu taalif ci ay téere bari na trop xanaa dama ciy tudd lenn ci téere yooyu rek nga xamante ne téere yu miin a la bokk na ci téere yooyu al anis fi tarbiya yaakaar naa ne képp kuy jàngale war nga koo xam bokk na ci tamit téere bu ñu wax an nafis bokk na ci tamit téere bu téere bu ñuy wax kitaabu taqdis bokk na ci téere bu ñuy wax at tasawuf al islaami yi bokk nañ ci tamit téere bu ñuy wax euh, haadal abqari yi taalif na tamit ay téere yu baree bari taalif dem benn téere ci dunduk sëriñ Abbas Sall def na ay marché yu baree bari ci kilifa yu kilifa yi diine yi xam naa ne bi ñu ciy tudd rek mooy bi nga xamante ne def na ko ci sëriñ Abdou Khoudoss mii bi ñu fi bàyyi ko def ko ci sëriñ Mourtala Mbacke tamit naka noonu tamit fu mu toll mi ngi wër di xamle diine di def ay conférence yaakaar naa ne bu ma juumut li mu jot def ci ay conférence ëpp na ñaar téeméeri conférence naka noonu tamit waykat la am na benn euh, benn benn xasida boo xamante ne ëpp na junni bayit boo xamante ne moom moo ko way bokk ak bokkul ak yeneen xasida yu gàtt gàtt yi nga xamante ne moom way na ko daanaka mën nañoo wax ne wàll gu nekk rek moom way na ci kon euh, ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee ni mu ko baaxoo defee rek fenn fu nekk mu dem fa di fa yeete ci wàllu diine tey kon gan googu moom la ñu fas yéene dal tey jii nii incha allah ñu ànd ak moom nag mu fas yéene jàngatu ak ñun lii nga xamante ne ci la ñuy juddu ci la ñu yar ci la màgg moom la ñuy dund tamit muy atasawuf al islami yi ak gàllankoor yi nga xamante ne moom la am kon yaakaar naa ne miski lépp loo xamante ne mi ngi ciy yëngatu war naa xam loolu lu mu doon kon war nañ ko teewlu xam mu xamal ñu tey lan mooy li nga xamante ni ñu ñu ñun ñi koy teewlu tey jii moom la ñuy dund kon li def moom mooy dañ koy jox kàddu gi ñu fàttali mbooloo mi rek ne Euh, waxtaan yi fi jot a jaar yëpp ak waxtaan wii nga xamante ne moo fa fas yéene jàll léegi nii képp koo xam ne yitte woon ko rek bu waxtaan wi jeexee seede yi insha allah dana jàpp ni kon euh, ñu jox ko kàddu gi yàlla na ko yàlla dafa def taw tawfiix te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلوات الله والسلامه على أشرف خلقه سيدنا محمد بآله وصحبه أجمعين ورضي, ورضي الله عن ساداتنا السفية أطباء القلوب وأساة الأفئدة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu man seen mbokkum taalibe la mu ñëw fii comme ni ko sëriñ Kara waxe pour ñu sottante xalaat ci lenn loo xam ni ni mu ko waxee ñun ci lañ ci lañ juddu ci lañ ñu yar ci lañ màgg ci leen ne leen am ci leen ko ame ci leen bëgg a dee ci lañ bëgg a ci lañ bëgg dund ci lañ bëgg a dee ci lañ bëgg a dekki maam ak kontaante gu mag koo xam ni ñëw fekk ñi fi nekk di ay xale eh, te xale foo ko fekkul rek lu ñuy yëngutu lu ne te fekkoo ci ay xale bu yeboo nga ñàkk yaakaar parce que mag ñi moom wala fi ñuy wax ni mag xarum tabaski la ku dee mu dee ku deewul mu dee léegi su ko defee xale yi kon ñooy yore affaire yi moo tax waxtaan ak ñoom dafay am bànneex bu ci nekk parce que aussi il faut ñu xam leen lii ñuy tuddee tasawuf suñu mag ñu baax ñu yoroon ko am ci fullaak fayda euh, ni ñu ci amee woon fayda noonu day wàññiku jamono ju ne ni ko doon dunde day wàññiku niñ ko gëme woon day wàññiku waaye niñ ko doon défendre day wàññiku te li ëpp ci li koy wàññi xam nga mooy la na ñàkk xam ñàkk xam kese tasawuf nag man duma ci yàgg bu baax a baax parce que li ñuy wax mooy tasawuf ci boppam lenn ci tasawuf ak ñi nga xam ne dañoo jóg di ko contre te bu ñuy contre ñi ñuy gën di noggatu mooy gone yi ak jigéen ñi su ko defee moom tasawuf seeni boroom li ñu ko tënke mooy ngay góor góorlu ci sa borom ngay góor góorlu ci jëm ci sa borom dara man laa bañ a fàbbi wala nga nekk koo xam ni yow amoo dara dara moomoo ko waaye dara moomu la cest à yow yàlla kese sa kilifa yàlla kese mooy sa kilifa loolu bu nekkee dëgg ci yow moo di ni yow foo toll da ngay nangu dogalu yàlla bi dogalu yàlla bi danga koy nangu ci ni ko yàlla bëggee waaye du ci ni mu la neexee yow su yàlla dogalee lu la neex nga kontaan sant su dogalee lu la naqari nga jàmbat saali loolu tasawuf du ko nangu ñun dañuy sant bu lu neex amee bu lu bu bu bu lu naqari amee dañuy sant asari yu saqati benn boroom xam-xam la bu mag woon ci mutasawifun yi dafa taseeg beneen boroom xam-xam boo xam ni nee nañ mutasawif la mu ne ko yéen seen dëkk nu ngeen def nu ngeen di def mu ne ko ñun de bu nu amee sant suñu ñàkkee muñu mu ne ko ah lool de suñu xaji dëkk bii di Bagdad loolu la ñuy def xaj yi xaj yi mooy bu ñu amee dara lu neex daal di sant yëgal geen bu ñu amee lu leen naqari ñu ci yàlla loolu yëfi nit mu ne ko lan muy yëfi nit mu ne ko boo ñàkkee sant boo amee gën a sant kon ak tasawuf du dara lu may bàyyi xel sa yàlla yëg ni yàlla ji moom lu am moo ko amal te lu mu def noonu la kooku benn principe la ci tasawuf boo xam ni képp koo xam ni dafa goo ko ci sa bopp ba mu sax ci xamal ne sa tasawuf des na waaw foofu nga war a lijjë lijjante ba noppi problème tawxiid la soo gëmee loolu ba pare li ci topp mooy lan ngay jéem xam ni sa bakkan bii sa noon la ngay jéem a bëreeg moom bakkan moom ñoom ni ñu koy waxee moo di ni lépp loo xam ni yàlla am na ko ci ak mat bakkan dafa bëgg a dem am loola te fekk ni moom lépp loo xam ni ak suufe la bakkan ca loola la nekk maanaam suufe lool waaye foo ko fekk mu bëgg ak mat lool ba mu jaral ko wax lu dul noona wax lu dul noona am na ñenn ñoo xam ni ah dañuy wax ni ñu ngi bokk ci yoonu mag ñi waaye wax lu dul noona ndax seen njariñ duñ ko daw waaye wax lu dul noona ndax lor lor wu ñu jàppoon ni day ñëw ci ñoom duñ ko daw eh, Eh, lu ñu gis te seen bakkan bër bëgg ko ñu jiiñ ko seytaane te fekk eh, eh, bakkan la rek du seytaane ñoom nag mu tasawufu nii dañoo të tëral ab tënk su fekkee ni am na waajoo xam ne dafa am mooy yàlla gu muy def goo xam ni genn mooy yàlla kese la muy wax ni man par exemple léegi damaa bëgg xaalis wala ñuy wax ni dafa bëgg nangam ak nangam nga xam ni loola waa ji foofu daal mu naan fii la sama seytaane nekk mu tasawi fi ne kooku dootul seytaane léegi bu yomal xiyamate da nga koy layoog seytaane seytaane xam nga lu muy def ab jullit mooy day fexe ba mooy yàlla bu mu la xiir nga ni ko duma ma def kooku mun la seppa garaaw bàyyil boobu te def bee su la nee jëwal nga ni jëw baaxul mun la bàyyil moom du xëccoo li may bañ mooy perte rek lay bañ boo jëwul na nga fen boo fenul na nga saaga boo saagawul na nga sàcc boo sàccul na nga njaaloo boo njaalowul na nga naan sàngara moom bu mu am jël seytaane moom du perte day bañ a perte rek waaye su fekkee ni waa ji yàlla li mu ko nattu rek mooy toog ci mbedd mi rek di wax di wax ci deru nit ñi du dul noona kooku du seytaane kooku bànneexu bakkan bi la dafa war a dem saafara ji bakkan bi su fekkee ni waa ji dégg moom naanum ñollu la ko yàlla xéer astaghfirullah moom la ko seytaane xéer léegi kooku bu ëllëg si biir da koy da koy da koy da koy layoo seytaane parce que seytaane da koy wax ni ko man naanum ñollu ak sàcc ak ak fen ak jëw ñoo yem ci man cest à boo ñu def rek baax na waaw su ko defee loolu tam il ñu xàmmee ko ba nga xam ne bu ëllëgee daanu xam fan lañ jëm e moom tasawuf nag gannaaw bi gëm yàlla gi ñëwee dafa am lu muy santaane eh, il faut nga ragal nga ragal yàlla nga ragal yàlla ragal yàlla mooy lan li yàlla santaane li nga ci xam nga koy def li mu tere xam nga ku def loolu ragal nga yàlla kenn gënatu laa ragal yàlla waaye il faut nga am ku la koy won il faut nga am ku lay won ni la lii la yàlla bëgg ak lii la eh, eh, eh, yàlla bañ ci ngay mën a comprendre rek yaa ayuha alladina amanu taqullaha yaa ayuha alladina amanu ñooñu gëm nañ ba noppi de ittaqullaha mu sant ñu ragal yàlla ba pare wax leen wa kunu ma'a sadiqin il faut nga am lan koo xam ni ku dëggu la digganteem ak boroomam nga xam ni du triche nga dem ca mu jaarale ci yoon loolu muy am sëriñ rek daan ci ñëw ci kanam am na feneen fu yàlla di waxe ci suratu luqman wattabia sabila man anaba ilayya c'est-à-dire boo demee ba xam ba yeewu ba jàng ba ni jaar nga dem fekk kenn koo xam ni man képp la soxla nga dem aju ci kooku loolu wutum sëriñ la suñu ko defee noonu du am benn problème suñu ko defee neneen problème bi nu noo ko créé su benn waay demee ci benn sëriñ ni ko yow yaay sama sëriñ waaye ci li ko neex rek la nekkee sa sëriñ cest à bu bu bu dee santaane ab liggéey te nga xam ni tool ba macha allah am na añ boo xam ne amoo amoo ko ci sa kër da ngay dem ca tool ba pour añ ca añ ba añ boo amul kooku yàlla taxul kooku kooku yàlla taxul àndoog moom ngir yàlla àndoog moom ngir yàlla bu fekkee ni ñëw ci kër sëriñ bi rek bu ñu toggee dégg maam yàpp yi macha allah nga lekk ci yàpp bi naan ci fur bi eh, lekk ci fur bi naan ci boisson bi ba pare naan sëriñ bi dégg ma amul morom yow loolu si biir ngay toppatoo yow wutoo yàlla loolu il faut mënu ñu leeral ko bu baax a baax am na ñoo xam ne dañoo ñëw kër pour mu may leen benn doomu sëriñ bi lañ gis wala doomu taalibe sëriñ bi ñu ñëw dégg maam di tara bi ba rek benn bis mu ne ko am nga soxnaa mu ne déet mu ne kaay kaay may la doomu diw ji ñu may ko doomu diw wala ñu may ko doomu sëriñ bi eh, mu wëlbati ko nag léegi eh, eh, au lieu mu jàmm jàll muy jaamu sëriñ bi ak ndaw si loolu tam tasawuf du ko nangu tasawuf waxul bul takk doomu sëriñ bi de mais na fekk ni yàlla mooy jiitu ci yow bala ngaa wut jabar wala ngay wut bitig wala ngay wut beneen loolu il faut ñu nangu yàlla boo gëmee ragal yàlla am ku mat sëriñ nga topp ci moom am na looy def moo di ni foo toll yaa ngi seet sa bakkan bi ndax du la dugal ci garawaay di def mu xaasal mu xaasal moo di ni li ma def ndax noonu la wala déet ndax li ma def noonu la wala déet loolu nag ndax noonu la kenn mënu ko def te fekk ni xamoo li baax ak li moo tax jàng du mën mën a ñàkk jàng du mën a ñàkk wala topp ci ku jàng koo xam ne dalay wax leen nii nii la wala loo xamul nga dem laaj danaay faral di wax ni suñu mag ñi fi nekkoon sallallahu euh, radiyallahu anhum dañoo niru woon sallallahu alayhi wa sallam ci aw doxalin dama daan wax ni su fekkee ni su fekkoon ni Touba ak Seydi Hadji Malick radiyallahu dañoo euh, bi ñu wootee wala bi leen nit ñi yégee ba ñëw ci ñoom dañ doon def ku ñëw rek ñu jël allo commencé la bindal baasin mi marat ngay liifant soo paree ñu ñu maasal la ngay ij soo paree ñu soog lay booleel am na si ñoo xam ne bala ñoo fer ij dañuy dee parce que bu ñu am juróom fukki at nga koy jàngal ba sin mi mara mais moom day dem yomal xiyaamati balaa balaa fer ij su ko defee yàlla ne la kii jàngaloo ko yàlla parce que li nga ko doon jàngal ay xaruf la loolu du yàlla nit mën naa bañ a xam xaruf yi te xam yàlla mais ñoom nan lañ ko réglé woon ni yonent bi réglé woon problème am ak saxaaba yu àndaloon dee leen def ne man rek sallu kama raaytumuni usalli xuzu anni manasikakum ni may jullee jullee leen ko suñu aj màkka euh, ni may def def leen ko rek lu ma def ngeen def su ngeen gisee lu ngeen xamul ngeen laaj su ma defee yu wóote ngeen laaj loolu moo tax ñi ñu fi yar ci diine ñu mën leen a yar mais bu fekkoon dañoo ñëwoon tey di former ay boroomi xam-xam bala ñoo am ay boroomi xam-xam fekk ñu ci ëpp faatu nañu ñenn ñi seen xel euh, màggat na màggat koo xam ni mënatuñoo mënatuñoo euh, euh, jàpp jàpp gars li leen def mooy def leen ni may def rek nii la ñuy jàppe mu jàpp faatixa waxal nii la waaw aw saara ngi nii wenn mën nga ko tari ci julli yëpp leneen li ci des fa ndànk-ndànk lay ñëw njàngum tasawuf loolu la moo di ne da ngay roy li ngay def ci ku ko xam loolu soo ko defee ab koy jàng ngay doon tasawuf li mu nanguwul mooy ku nanguwul a jàng nanguwul a roy parce que il faut ñu nangu leen jeexali téere taxul ragal yàlla waaw mën naa nekk jeexal téere yi ragal yàlla waaye mën naa nekk jeexal téere yi gën ko fee ñemee waaw la plupart sax ñu fi gën a jàng ñoo fi gën a xam ay ruxas maanaam ci mazhab bi boo demee dagan na nga def nangam beneen mazhab boobu ci biir mazhab bi imam Malik boo defee nii après nga génnee ko fii <laughs> c'est-à-dire kooku borom xam-xam yi dong ñoo ko def ku ko xamul moom day wax ni nii la rek lii lañ ma wax lii la sëriñ bi wax boobu nag moo gën a wóor waaye boo xamee ba pare bay jëf il faut nga boole ci lan di tudd yàlla lu bari tasawuf li mu fi muy sukkandikoo ci wasaa ilam yi moo di ni uzkurullaha zikran kathira na ngeen di tudd yàlla lu bari ci nga tudd yàlla ci alquran kathiran la sant tudd yàlla uzkurullah wa zakirina allah wa zakira wa zakira wa zakirina allah kathiran wa zakirat c'est-à-dire ci alquran rek lu mu lay waxal moo ni kathiran kathiran loolu fi indi course de xam ni pour li may def bi du ma ko mën a compter parce que yonent bi benn waaye dafa ñëw laaj ko lan laay def ba mën a dem àjjana mu ne ko foo toll sa làmmiñ wi na nekk ci tudd yàlla kooku ñaata la da ngay def téeméer bàyyi wala ñaar téeméer da ngay def juróomi téeméer wala juróom benn téeméer mooy da ngay def rek ah laa yazaalu lisaanu ko ratban min zikrillah foo tollu sa làmmiñ wi nay nay tooy tudd yàlla rek moo tax mu tasawif bu dul zikkar mënu la nekk euh, suñu wax tariqa tariqa boo gis am na lu ñu koy su amee ku nekk ca tarixa ba te du werd moom moo nekk ca tarixa booba waaye tarixa booba moom nekkul ci moom ab tarixa bu amul lawraat amul waaw su fekkee ni yow xamoo ko nag nga dem laaj ko nga ni man kat waa joojee jógewul lu ko dafa ni dégg moom tarixa bépp am na werd waaw waaye yore genn kurus nag waxuma jël genn kurus di ca def yaa razaaxu yaa razaaxu yaa xani yu nga xam ne léegi ay tur yoo xam ne dañaan de indi xaalis donc ngay werd loolu tam taxuñoo jóg waaw léegi nag moom tasawuf moom bi mu defee loolu dafa am benn affaire bu ci nekk moo di ni am ab mutasawif koo xam ne dafa nekk sufiyanke boroom xol bu laab la boroom xol bu laab la laabal xol bi mooy du non seulement du def moroomam jullitam lu bon waaye même ku jullit sax doo ko def lu bon non seulement doo wax sa moroomum jullit lu bon waaye ku dul jullit sax doo ko wax lu bon waaye weesu na foofu doo ko jàppal lu bon doo jàppal kenn lu bon ku mën la def loolu ku mën la def loolu mënoo nekk ci eh, eh, eh, lii nu nekk suñu yoon wi di tasawuf mënoo ko nekk benn waaye boo xam ne sa xol bi yaa ngi bañ kee iñaan a kee danga ma jéppi kee kenn ku nekk kii du ma wax ak moom kii bàyyi nag ko àddina ak àllaaxira kii du dara cest à ba mu fees sa xol bi rek ah il faut nga saafara ko il nga saafara ko yonent bi dafa toog sallallahu alayhi wa sallam ba benn bis rek mu ni ku ngeen gis mu génn ci yoon wi rek nitu àjjanaam la benn waaye daal di ñëw toog ci mbooloo bi yonent bi continué waxtaanam ñu toog ba beneen bis mu jekk ni ku ngeen gis mu jóge ci mbo mbedd bi rek nitu àjjanaam ko waa ji génnoon keroog génnaat yi gaa yi xoolante bi ñu jullee timis ba pare gaa yi di dem mu ne waa ji man daal dama amoon ay mbir yu ma bëggoon ñu waxtaane ko est-ce que duñ ne ko bisimilah bu demee sax ñu reerando ñu dem waa ji di wax ay naxa sa yoo xam ne kenn xamul lan la ba reer bi ñëw ñu reer mu ngi continué di wax ñu kenn xamul ba mu yàgg mu ne ko est-ce fi mën a fanaan benn yoon mu ne ko ah bu baax a baax ñu daal koy lalal waa ji daal di tëdd moo borom kër gi borom kër gi moom bi mu safaa wi dara ba pare dafa tëdd rek commencé xandoor waa ji jóg naa fi la def lu nekk kii moom nelaw ba dégg ñu noot rek mu jóg dem jàpp julli ñaari rakka wuti jàkka ji dañ demee ci jàkka ji rek ba julli suba ba pare waa ji di ñibbi mu ne ko kaay sa waay man dama gis yonent bi waxoon lii nga génne fi mu waxaat lii nga génne fi ma jàppoon ci sama xol ni am na jaamu yàlla koy def ci sa kër gi ba tax nga nga mérité lool te ñun duñu ko def ma bëggoon a ñëw fanaan ak yow ba xam looy def mu ne ko li nga gis bi reer safa sa du ba ñu nodd ma jóg dem juddu ci amul leneen mu ne ko amul dara leneen loolu mu ne ko amul leneen mu ne ko waaye sumi bu ma nax mu ne ko am na leneen de moom amul benn bis bu may tëdd fekk sama xol bi maa ngi ci jàppal kenn ci kaw suuf dara c'est-à-dire mooy ne xol bu laab la ma yàlla jox mu ne ko waaw kay Euh, euh, foofu la mbir yi nekk léegi nag moom tasawuf moom dafay laaj ngay jaamu yàlla bu baax a baax a baax a baax nag day laaj ngay jaamu yàlla bu baax waaw sikar bi dëgg la mais nawaafil yi dëgg la ngay naafil la bala ñoo julli tisbaar bu ñu jullee tisbaar ba pare bala ñoo julli tàkkusaan buñ bala buñ jullee tiis ba pare bala ñoo julli gee buñ jullee gee ba pare ak ci guddi gi loo mën a naafila nga naafila ko loo mën a sarxe nga sarxe lislaam lislaam bu nangu war rawatina tasawuf eh, eh, diine joo xam ni sa bopp rek nga amal njëriñ am di denc rek jàng nañ ci alxuraan ni ku koy def ku koy def bu yomal xiyamati li nga doon denc dañ koy ruyal sotti la ko moo tax bu ngeen gisee suñu sëriñ si tabe ñu naan sëriñ bi lu muy joxe dafa xam li muy def rek dafa xam li muy def rek parce que il faut ñu seet ni euh, tasawuf régler sa digganteeg sa borom la mais régler sa digganteeg say moroom yàlla nga defal ko li mu bëgg nit ñi nga defal leen di ñu bëgg te nit ñi kenn defalu leen lu gën jox leen ñu def ci seen biir moo tax foofu fi dem demal fu la neex kër sëriñ bu mag boo fi xam lañ fay dépensé ci bis da ngay wax fu mu jóge da wax sëriñ bi lu muy joxe nga xam ne yow maanaam mooy bu ma ko amoon man du ma joxe lii lépp dama koy téye fekk kii koy def moom xam na lu muy def xam na lu muy def munoon ne yonent bi moo wax ni nit ñëpp mbindeef yëpp njabootu yàlla lañu alxalqu kulluhum iyaalullah fa ahabuhum ila allahi anfaahum li iyaalihi nit ñépp njabootu suñu borom la kon ki gën a ki gën a ki yàlla gën a bëgg ci nit ñi mooy ki ëppal njëriñ nit ñi moo tax ne ab nay du dem àjjana ab nay du dem àjjana parce que amulul njëriñ nit ñi amulay njëriñ nit ñi lu digganteem ak borom de mi ngi julli di woor di génne asaka di def yépp dem màkka yore gurus gu rëy mais dafa nay du dem àjjana parce que amulul woon njëriñ nit ñi ñaari pàcc la mu jël benn bi bàyyi fi benn su ko defee ci gàttal dama leen wax ni loolu mën nañ koo tënk tasawuf léegi daal di tënk nag parce que li ma jàpp mooy damay tënk su ko defee comme que ay xale fi ne te boobatul yi may wax boobatul jànkonte nañu moom ñoo ñi nga xam ne dañuy contre yi ñu leen di contrer di leen ci noggatu su ko defee ñu mën koo discuter ñu mën ci am xam-xam bu leer dafa amoon ci jamono yonent bi kenn ku ñu ni ab saxaabi la mu ngi tudd xarquus ibnu zuhayr at-taymi moom dañoo indi woon dañoo indi woon lu ñu jëlee ci ab xare ñu ni ab wuus la ñu ñëw yonent bi di ko seddale ni mu ko seddalee neexu ko mu ne ko yaa muhammad ittaqillah yow yonent bi ragalal yàlla ci riwaay boobu mooy riwaayatu Buxaari yonent bi ni ko man su fekkee ni ragaluma yàlla kan mooy ragal yàlla yàlla wóoluma ci risaala bi mu may yónni ci jaam yi wóoluma ci léegi ma maandu ci di bañ maandu yéen seen diggante am na ci riwaayatu muslim dafa ni yaa muhammad i'dal maandul maandul yonent bi ni ko fa in lam aadil fa man yaadil su fekkee ni man maanduwuma kan mooy maandu bu jëkk bi dañuy Xaalid ibn Walid dafa jël jaase bi mu ko ne ittaqillaha mu jël jaase yi rek ni day dagg bopp bi yonent bi ne ko déet bul dagg bopp bi parce que gars yi kon dañuy wax ni Muhammad mi ngi rey saxaaba bi xam nga tam bañ tuuma yi bàyyi loo xam ni xëy sax yaa nekkoon ci dëkk parce que waa ji wax na baat bu ëpp beneen bi Omar ibn Xattaab ni moo ni bi bàyyil ma ko mu ne ko déedéet bàyyi ko bu mu ci mën ci doon yonent bi nee na gaa yi inna inna min didi hada qawman yaqra'uuna alqur'ana la yujaawizu xanaajirahum yaqtuluuna ahla alislam wa yad'uuna ahla al awthaan yamruquuna kama min addiini kama yamruqu sahm la in adrak adraktuhum la aqtulannahum qatla aad ne neen gis ngeen kii am na ay sëtam yuy ñëw bu ñuy jàng alquran doo bëgg ñu bàyyi bu ñuy julli doo bëgg ñu bàyyi waaye fekk affaire bi eggul ci seen xol yi génn nañ ci diine bu yàgg ni nga xam ni ak ak fert boo ci defee euh, saxamu bi boo ko fertee noonu muy génne ñooñu génn génn nañ génn nañ ko ci diine su ma tase woon ak ñoom dana leen rey am na feneen bu ni bu bu bu mujjug jamono da ngeen gis ay nit ñoo xam ni seen làmmiñ yi day neex lool mais seen xel yi gàtt lool bu ñuy wax wax ju neex la ñuy wax bu ñuy wax ah, bu ñuy jàng alquran dégg nga maam alquran ji day neex waaye du paas seen put gi léegi ku dajeeg ñoom na leen rey parce que ku leen rey da nga am yool bu mag a mag a mag a mag bu yowmal xiyaamati beneen xadis bi wax ni yonent bi dafa toog ak yàgg mu ne allahuma barik lana fi shaamina wa fi yamanina yàlla yàlla na nga ñu barkeelal ci shaam ak ci yeman benn waay ni ko wa fii najdina najd benn place la ci Arabie saoudite benn gox la ci Arabie saoudite comme ni ñuy waxee fii Saalum Njaambur Bawal Kajoor euh, euh, benn gox la benn waay ni wa fii najdina yonente bi ni allah yonente bi répété allahuma barik lana fi shaamina wa fi yamanina yàlla yàlla nga ñu barkeelal suñu shaam ak suñu yaman waa ji daati neeti wa fii najdina yonente bi ni ko hunaka zalailu wal fitan hunaka zalazilu wal fitan foofu ci najdi fi la fitna yi ak tremblement de terre yi musiba yi foofu lay jóge wa biha yatloo qarnu cheytaan foofee tam fa la béjjënu cheytaan yi di génn lu am solo laa leen di bëgg ni mu neeti ci benn xadis dana am jamono joo xam ni day ñëw alquran mbind mi kese moo fii ne laa yabqa min alqurani illa rasmu wala min al islaami illa illa ismu léegi lislaam tur bi rek moo fii ne am nit ñoo xam ne dañ koy tuddoo ay jàkk yu fees lañu yore njàng mu alquran la ñuy am waaye ak njub dafay manqué fuqahaawu boroom xam-xamu diine ya nekk foofu ñoo yées ci fuqahaawu yi ñoom de ñoo yës ci kaw suuf foofee fa la fitna di jóge waaye foofee fa la fitna di dellu léegi nag ñu toog ba mu jàgg rek ñun am aw nit ñoo xam ni fii lañ leen jure fii lañ leen yare fii lañ leen jàngale ngeen baal ma fii lañ leen jongale waaw noonu la loolu tudd moom ñu ni jàyyi rek dem na ci dellu si dégg nga <laughs> indaale fitna joo xam ne lu fi am mag waxoon rek ñun loolu du dëgg lu fi doon am mag doon def rek ñun loolu du dëgg cest à lii dëgg mooy la jóge fee ca nat di foofu yonent bi waxoon ne xarnu lay jógee ah ñun duñ seet suñ seet ba xam ñu ñu amal affaire ñan nañ ko seet bu baax ñëw ni ñu mag ñi fi nekkoon du ñoo juumoon niñ doon jullee baaxul tawxid bi ñu yoroon baaxul léegi même niñ doon takke sëy baaxul euh, niñ doon jaamu yàlla déroweeru ci li ma ci jaaxal te ñoom kenn tuubu ci ñoom li ñu leen judd woon yar leen ci ci lañ ne ashhadu an laa ilaaha illallaah dañoo judd fekk ko fi ca lañ ni amu ci kenn ku dem ci kenn ni ko tuubal ma xam nga ñoom léegi ba léegi ñoo bokk ci lu ne léegi li yàqu li yàqu kañ la yàqu mooy bi ñu demee ba ñu raxas seen xel yi yàq ko ci lañ ñu boo waxee tawxid ashari ñu ni tawxid ashari du tawxid shirk billahi tawxid ashari mooy lan mooy tawxid bi nga xam ni moom la Serigne Touba gëmoon moom la Sidi Hadj Malick gëmoon moom la Boukounta Ndiassane gëmoon moom la imam lay gëmoon suñu mag ñi nekk fii ñëpp parce que tawxid ashari du ñu du ñuy kese suñu sëriñ si fentuñu ko soo demee Eh, am naa benn kaset bu ñuy waxee ndax ibnu xajar ibnu xajar bi taali fatxul baari eh, est-ce que bu ñu ko tuddee nit war naa wax rahimahullah parce que ashari la woon al imaamu nawawi mi nga xam ne moo sara eh, muslim ñu ne ndax bu ñu ko tuddee warees naa wax rahimahullah parce que ashari la woon al imaamul xazaali Euh, euh, bu ñu ko tuddee ndax warees naa wax rahimahullah parce que ashari la woon c'est-à-dire ñooñu nga xam ne dañu doon ay ashaira yépp ñooñu génnee nañ leen ci diine ji kon suñu mag ñi nekk fii suñu mag ñi nekk fii euh, taxul ñuy wax am na ci seen benn waay boo xam seen kilifa yi nekk fii ci réew mi la bind na benn téere bind ci mun wér maa la ko wax ni Serigne Mbacke Bousso xam nga suñu Mbacke Bousso dafa am benn Euh, leetar bu mu bind suñu borom di ci def ay ay tawatam léegi di ko ci melal nag ci ay ay aw saafam waa ji jël téere bi bind ci ba pare daa di ni téere euh, euh, lii nag suñ mbàkk busa bi mu koy bind boobu ashari la woon mais laata muy faatu tuub na ba génn ci bii nu manduwu ci ba egg ci seetal ku la neex na ku judul wax du dul noona mën ngaa am xamoo ko waaye ku ko judul def amu ci léegi nag ñun ñu tàmbalee ci tawxid bi ñun suñu tawxid wérul foofu bis bu ne ma jàppante ceeg ñoom li ñuy wax nit ñi mooy yow sa aqida wérul sa aqida moo wérul aqida mooy lan mooy li ma fas sama biir xol bi man ko yow noo ko xamee yonent bi mënu woon xamul li ci biir xolu nit ñi yow noo ko xamee dañoo dem xeex ca Perse benn saxaabi topp benn waay muy taw di arrière mu koy tas ba mu dugg ci benn ruq waa ji bocc jaasi di bëgg koo jam euh, yéefar bi ne ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu jam ko paak bi ci dënn xeej bi ci ci dënn bi rey ko gaa yi mu àndaloon ko def nga gaaf de yonent bi ma waxoon ko wax laa ilaha illa bàyyi ah muy wa waa ji da ko waxoon pour pour bañ a dee rek ñu ñëw ñu wax ko yonent bi mu répété la te xoolal xel xel li waa ji wax jullit bi rey waa ji li mu wax xel nangu na ko ku ñu dàq dàq dàq dàq dina dàq ba nga dugg ci rok amatoo foo daw jëm nga ne ashhadu la ilaha illallah foofu xel nangu na ni nag mais yonent bi nga xam ne dafa amoon ay principe mu ne ku ko wax bu ko kenn rey mu ne waa ji yow yaa def loolu mu ne ko kooku da ko waxoon rek pour bañ a dee yonent bi jóg taxaw ni ko ndax yaa xotti xol bi ba xam loolu dëgg la wala a nahnu natawalla zawahir wallahu yatawalla al bawatin ñun li ñu xam mooy li ñuy gis mais li ci biir ah yàlla moo ko nu waa ji di xamee nu waa ji di xamee aqida fasida yow ni kii kii aqidaam dafa wéru aqida bu wérul il faut nga mën a xar xolu nit ki ba xam ko ba jis ko soo koy xam noonu la ñuy def boo demee ci benn xabru di ziyaara ñu ne waa ji day day jaamu day jaamu xabru bi obba xaw ma xam ngeen ko la déet ñoom obbaadul xubuur la ñuy tudde wala alxubuur yu bu fekkee da nga dem ci benn xabru nga dem fa dégg maam ak loo fa mën a wuti ñu ne yow jaamu ko moo la fi tax gis mu ne ma wax leen ni leen maandu leen soo fekkee benn nit ci benn xabru da nga naan fekk naa ko ci xabru ba rek soo ko fekkee mu tàllali loxoom nga ni tàllal nay loxoom rek waaye li muy def noo ko xamee man damaa amoon benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Abbas Sall muy dund yàlla may ko kattan ci wàllu àdduna xam naa bu ko yàlla xiiroon ci eh, kenn nit ñëw mu ne doo leen ko mu dee dañ koy dóor mu dee rek du mujj fenn waaye su keneen ñëwoon de moom mu ne kii jox leen ko xaalis dañuy dindi suñu poos lépp jox ko mu doy rek cest à mu am njëriñ loo xam ne ci tëg bët ah waaye boobu jaamuwuñ ko boobu jaamuwuñ ko boobu jaamuwuñ ko bi muy dund am kàttan mu mu jóge fi nag ñu jël ko nag ñëw gas baameel bi dugal ko ci biir wëlbati ku ñëw di ko jaaw wala xel nanguwu ko xel nanguwu ko ñoom dañuy def ni soo màggalee nit rek ñun da nga koy jaaw mais màggal ak jaamu diggante bi dafa am différence am na différence bu mag nit dafa war a màggal ku màgg ku màgg ku ne des ko war a màggal jaamu nag beneen affaire la jaamu yàllaa koy santaane ñu def jaamu bi kenn mës na fee dem ci benn xabru sëriñam ba pare daal ni ku fi ñëwul yéefar parce que yàlla santaanewul ñu dem ci xabru yi dégg moom xabru diw ak diw ak diw ñu ziyaare xabru la ñu wax xabru bu ñu dem baax na waaye duñ ci duñ ci duñ ci génn kenn ci diine ji màggal nag màggal nag su ñu amee ku màgg kooku dañ ko war a màggal léegi bokk na ci li ñuy wax ni ñu ñun su xam nga yonent bi dafa benn xadis mu su nit faatoo jëfam ju mu defoon juy dem ci moom jeex na lu dul mu bàyyi fi sarax soo xam ni sara sadaqa yi maanaam gas fi ab teen wala mu taalif fi ab téere ah wala mu tabax fi ab dispensaire wala mu tabax fi jàkk wala jumaa kooku day continuer di dem wala ilmun yuntafau bi wala xam-xam boo xam ne des si jëriñ maanaam taalif na téere wala jàngal na ay nit bañ am xam-xam ñooñu ñu mën a def kooku leen ko jàngaloon dana am ci tuyaaba ji wala boog waladun saalihun yad'u lahu ba doom ju baax doom ji di ko ñaanal léegi nag ñu ni loolu moo tax ñoom su néew faat su am néew amee suñu ko suulee ba pare ñoom duñu ko duñu ko ñaanal man mi fekk naa benn bis suñu benn xarit boo bokkoon ci gaa yooyu faatu ñu dem rob ko ba pare benn waaye taxaw daal nag ci sunna nag ci sunna nag kenn jëlewul ci yonent bi ñu suul nit ba pare di ko defal tara ma ne ko astaghfirullah alalim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi tawbata abdin laa yamliku li nafsihi xayaatan wala uh, nushura c'est-à-dire waxal loo xam yonent bi suul na nit mu nit mu suul ko xadis bi ñëpp ci d'accord moo ni istaxfiru li axikum léegi jéggulul leen seen mbokk mi wasalu lahu sabaat am na beneen riwaay wax wasalu lahu tasbit ngeen ñaanal ko yàlla dëgëral ko fa innahu l yusal léegi ñi ngi koy ñi ngi koy laaj jégglu leen ko mooy lan mooy ñaanal leen ko ñaanal ko yàlla jéggal ko léegi nag niñ koy ñaanale mooy nan niñ koy ñaanale mooy kenn ku nekk seet ni nga xam ni noonu nga jàppee ne ñaan gi fii la gën a gaawee nangu nga ñaanal ko ko ñun jàpp nañ ni bu waa ji ñu jàngal ko ay qul huwallah yonent bi moo wax ci benn xadis bu wér ñetti qul huwallahu yu nekk kaamil la man ma jàng sama ñetti kaamil wala ñeent dégg nga maam ci qul huwallahu jël yool bi may ko néew bi eh, kan moo koy tere kooku fan la ko teg fan la ko teg amul foofu fu ñu ko teg foofu ndax am naa droit jàng alquran wala déet su ma jàngee alquran danaa ci am yool wala déet yool boobu ma ci am su ma neexee maye ko wala déet yépp waaw la ñuy wax waaw mais may naa ko kii faatu suñu bokk mi tëdd fii man boobu laa tànn yonent bi am na yeneen ñaan yu mu def de ci ñaanal néew bis bu ne ma wax leen ko ma kenn ku ci ki def fatimatu bint asad euh, asad yaayu sidna ali dafa faatu yonent bi ñëw ci ci ci ci ci ci ci ci armeel yi ñoo ne ana armeel bi ngeen ko gasal mi ngi nii yonent bi futti mbubam dugg ci biir armeel bi tëdd ci tëdd ci biir ba mu yàgg mën ko yàlla kii gannaaw sama yaay mooy sama yaay gannaaw sama yaay kii mooy sama yaay nanga ma ci tin jéggal ko daal di génn nit suul leen kooku ñaanal néew la ñoom kenn mas na cee ci benn bàmmeel léegi ci benn bàmmeel rek moom pour ñaanal néew eh, déedéet bi am na beneen ñaan ku mu def benn waaye faatu nañu woosi ko mu ñëw da moom fekk ñu tëral ko ci bunt bàmmeel bi yonent bi jël ko di ko tëfli <laughs> di tëfli di tëfli ba waa ji tooy xëpp mu leen suulle ah parce que tëfli tam barke la tëfli yi barke la ay mootu ñaan ñoo am su ko defee nit ku nekk seet bi nga xam ne ñaan gi nga xam ni doy na la nga ñaanale ko sa néew bu la neexee nag nga wàcceel ko kaamil jàngal ko alquran loolu moom bu njëkk lañ ko doon contre waaye léegi comme que seen sëriñ si bu demee ni ibnu ibnul qayyim wax na ne léegi mënees na koo def mu ngi ci téere bu ñu wax ar ruux mu ni moom dafa gisul woon xadis bi ñu koy waxee waaye comme que léegi gis na ko léegi mënees na koo jàngal am na ay téere yu ndaw yu jël Arabie saoudite ñu ni soo waxee ni yool bi may naa ko néew bi loolu dana dagan ñun loolu lan ma sa def di ñun mosuñoo def lu loolu am ngeen téere boobu ñu ñaanal néew bu Sëriñ Tuubaa am na téere bu Sëriñ Tuubaa bi ñu koy jàng di ci ñaanal néew yi waaw xatmul Qur'an am na ci waaw nga xam ne yool bi laa may diw Seydi xaaj Malick defar na ku mel noonu loolu foofu daanaka ñoom waxatuñu foofu fi ñuy wax léegi mooy lu tax ngeen am ay ay sëriñ di def tawassul di ñaan ci dégg maam barke sëriñ diw barke sëriñ diw te kenn ci kanamu yàlla kenn amul barke ci kanamu yàlla kenn amul barke yàlla kenn du ko forcer doo wax ci xàqu nem ci yonent bi sax doo wax bi xàqi sayidina muhammadin te xadis a ngi ñëw boo xam ne xadis silmaxa si nga xam ne bët yi dafa muuru mu ñëw yonent bi ni ko damaa bëgg ma sama bët yi muuri yonent bi ni ko te ngaa muñ mu nekkal aw yiw bu bari yowmal qiyaamati mu ne ko man daal bu ma sañoon damay gisaat yonent bi ne ko demal jàpp mu dem jàpp mu ne ko jullil ñaar rakka mu jullil ñaar rakka mu ne ko neel allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiy rahmati muhammadin an tarudda li eh, basari ah ki ki ki solo xadis bi nee na ñu toog tuuti rek maanaam yonent bi ne eh, waxal ni yow yàlla maa ngi lay ñaan jaarale ko ci sa yonent bi léegi sama bët yi nga delloo silma ko waa ji nee na mu toog tuuti rek waa ji silmaxa si génn dellu si mel ni mësul gumba di xool problème bi ñu am ak ñoom nag mooy bi muhammadin jooju yéen ñi nga xam ne da ngeen fi jàng fi arab baa gi baa gi baa gi nga xam ne mooy baawul jarri foofu munu def tasallut ci ismu zaat cest à diggante baa yi ak muhammad am na lu fi ne mooy bi xaq aw bi jaahi aw bi barakati aw bi darajati aw bi martabati am na bi kaza muhammad soog am na fi wala ba ñu ni ci muhammad la dugg naxwiyan mënuñu ko wax il faut ñu taqdir foofu maxsuuf ñun maxsuuf buñ fi taqdir d'accord nañ ci luñ fi takk taqdir d'accord boo waxee bi jaahi ñu ne déedéet xadis booy wax tawassalu bi jaahi dégg maam boobu xadis sax wérul ñu ne waa d'accord bàyyi naa bi jaahi bi xaq ñu ne yonent bi dégg maam ah, ah, yàlla kenn amul ci moom xaq aha kay wa kaana wa kaana alayna xaqan lan moo ci topp wa kaana alayna xaqan nasrul muminin yàlla moo jox kenn du ko forcer mais moo ni man gàll naa sama bopp lu toll ne ku gëm yàlla ku nekk danaa la dimbali man am naa ci àq cest à su ma neexoon fi mu ne ma def ma def sama ñaan daal di wax ne bi xaqi euh, euh, sëriñ daam Seck yàlla réglé ma parce que ab jullit la boo xam ni yàlla nee na moom am na xaq ju mu ko jox joo xam dana ko dimbali ndimbal li mu ko dimbali ma yaakaar ci yàlla dimbali ma ah. loolu dañ ko doon wax waaye léegi dañuy nëbbatu di ko wax ñu jàngul mm-hmm. beneen bi ci des mooy gis yonant bi te nelawoo gis yonent bi te nelawoo xam nga ci mabaati u tasawuf daf cee bokk ni yàlla lu ne la man yàlla lu ne la man te lu ne mën na koo defal ku ko neex yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy koo xam ni gis ko di nelaw ak gis ko bañ ko nel bañ a nelaw ñoo yem ki nga gis moom la yonent bi moo ko wax moo ne seytaane du ma niru niru lu mukk seytaane mënu maa niru niru lu boo ma gisee ci nelaw moom nga gis te boo ma gis boo ma gisee ci nelaw ah, danga nga ma gis eh, ci lu dul nelaw bon ñu am nag ñun suñu ay nit ñoo xam ni ñun daal amu amuñu ci ñoom sikki sàkk suñu xel dal na ci ñoom lool ñoom ca commencé ko ca Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ci Cheikh Abdou Khadir Jilani radiyallahu anhu sultaanul awliya ba ñuy egg suñu jamono ji ñu gis yonent bi te fekk nelawuñu ne suuf la toll amul jamono joo xam ni amul ñu ko fa gis ñu ñu ko fa ñu ko fa gisul Cheikh Abdou Khadir Jilani nee na moom bi muy takk soxna sax yonent bi la gis mu ne ko takkal soxna Abdou Khadir loo ci man yow sa sëriñ gisu ko rek man sama sëriñ gisu ko déedéet sa sëriñ pour mu gis ko dafa war a am sell bu egg fi sama sëriñ egg yow sa sëriñ yéegul foofu bàyyi sama sëriñ bi xolam sell mu gis ko waaw ah yow ngay ñaan yàlla pour nga gis ko waaw ah non nooy nooy mën a ñëwee fii ci sama mbokki murid yi sëriñ tubaab bi gis na yorante bi fii ci Sarsara gis na ko benn yoon boo xam ne dafa mel ne rido dafa dox seen diggante mi ngi ci Minanul Baaxil Xadim léegi beneen bi ci ma gis ko xoolal dara doxul suñu diggante wa kàllama ni kifaaxan c'est-à-dire muy wax tafri di dal sama kanam benn waaye jóge fële boo xam ni diine matagul paaseegul fen paaseegul sàcc ñëw ni yonent bi kenn mus ko gis <laughs> non non il faut ngeen xam li ngeen yox mooy lan ay étudiants dañuy ñëw euh, ca université bu ndar ni ma dafa am benn benn waay bëgguma tudd tur nit fu mu nekkul dafa bind ci benn téere fii ci islam ak société ni ku wax ni gis nga yonent bi wax nga lu amul wala dangaa juum wala da ngaa da ngaa jaawale wala dañ laa njabar nga yonent bi kenn du ko gis te nelaw ma leen yéen murit ngeen wala tujal ñun ma ñu ay murit lañu ma ne naa suñ tuubaa de wax gis ñu léegi nag yéen waxu suñ tuubaa ji ak waxu waa jooju ban ngeen ciy gëm man tijaan bi de waxu suñ tuubaa laa gëm waaw yéen nag seet la li leen ci neex ngeen gëm ñu ne ah ñun kay yii xam nga suñ bi na ko kay <laughs> ah il faut ñu dem kilifa waay ñu dem kilifa waaw ñoom seen sëriñ si seen sëriñ si ñoo yëgul ci selluk mën a gis yonent xool mufti bu misra mufti bu misra bu léegi bi kii fi nekk di dund ali juma baa ji da ko laaj ndax ma mënees naa gis yonent bi te nelawoo mu ne ko waaw man gis naa ko te nelawoo mu ne ko noo ko gis mu ne ko dama doon jàng siira yonent bi rek di jàng ba jàng ci lu mat ñeent fukki téere benn bi ma toog yëkkati téere bi rek mu ñëw sama kanam taxaw loo ci man loolu moom loolu mooy cëram nga ne ko cër boobu amu amoo ko te kenn mënu ko xam nga li ñuy wax mooy xam nga nit war naa wax ni nàngam mënuma ko mais nangam kenn mënu ko loolu du wax léegi beneen bi ci des mooy bi ñuy contrer mooy màgg bon kenn du taawil taawil ñu ni mutasawifun yi dañuy taawil rek waaw mutasawifun yi dañuy taawil mais yéen da ngeen taawil wala da ngeen wedd yàlla waaw eh, nasullaha nasullaha fa nasiyahum yàlla day fàtte d'accord nga ci mu ni déedéet kooku benn affaire la ma ne ko déedéet déedéet dañ ko firi li muy firi rek nasullaha fa nasiyahum nasullaha fa ansaahum anfusahum c'est-à-dire waa ji dem ba ma waa ji mu fàtte boppam yàlla dem mu jàgg yàlla ay fàtte yàlla juy fàtte d'accord moom la yax bi wax de bëggoo taw waa ji ci leer nag mooy ki ma doon wax mu ni affaire bi kenn du ko taawil parce que taawil bi taala yooyu ma ne ko léegi mu lu yàlla waxal boppam rek ñun noonu lañ koy bàyyi yàlla dafa am loxo mu waaw loxo la boo xam ne comme loxo loxo la tudd yàlla dafa am saax mu ne waaw comme saax ma ne ko yàlla dafa am euh, euh, euh, nu mu tuddati bët mu ne waaw yàlla dafa am bët waaw ma ni ko wasna'il fulka bi a'yunina noo koy def saa à yàlla ay bët yu bari la am soo jëloon benn doom tubaab nga defal ko ay bët yu bari xale boo ko jox mu daw yàlla joo xam dafa am ayun ah mel nga xam ne ay bët la yàlla yore taawil ko taawil ko pour ñu mën a pour pour nu pour nu mën a jàll waaye am na beneen xadis buy wax yab na aadam xadis xadis qudsi la de yàlla may wax mu ne yab na aadam maritu falam taxut ni yàlla mu ni yow doomu aadama ji man damaa feebaroon yow seet si woo ma <laughs> astaghfirullah boo ko taawilul da nga daal di génn ci àddina <laughs> diine ji léegi ci sa ah bu nga taawil parce que loolu moo doon sa mbokkum jullit feebar na te de moo seeti ko yàlla wax ci turu mbokkum jullit moom ni ko maretu falam taxut ni ah? léegi yàlla juy feebar mos nga gis feebar moom ku ci mucc ku ci muccul rek léegi faatu beneen bi ci des moo di ni lu tax ñuy màggal yonent bi di def ay gàmmoo di def ay màggal waaw te yonent bi defu ko woon loolu tam seen ñàkk gis la il faut ngeen xam ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan woor par altine ju nekk ñu laaj ko lu tax ngay woor altine mu ne bis bii ci la judd ci la gane àdduna loolu li muy tekki mooy yonent bi ndekete da daan gàmm semaine bu ne semaine bu ne yonent bi da daan gàmm xoolal at mi mu faatoo nga xam ne ci la am juróom-benn fukki at ak ñett wut na juróom-benn fukki giléem ak ñett rey leen cest at mu nekk ak giléem loolu gàmm gu rëy la woon boobu parce gileem moom tuutiwul boo ci reyee da nga juróom benn fukk ak ñett léegi lu ñu lay wax mooy bon nag yi ñuy rey ci gàmm yi ak ci màggal yi ak yàq la parce que dégg nga maam picc pàcc pacc pa dégg nga maam dañuy kii di yàq rek ah yonent bi rey juróom benn fukki ci benn bis ah dégg maam yow man dégg ñoo ñu rey fii ñaar fukki nag wala fanweer rek nga commencé di coow ñàkk dégg rek beneen bi ci des mooy kurus yi ñuy jëfandikoo kurus yi ñuy jëfandikoo ñun kurus yi biddaa la léegi sax dañuy wax ni kurus yi euh, chrétiens yi ñoo ko créé <laughs> ma ne mbaa lu chrétien lu chrétien créé rek du musiba la de bu chrétien créé rek musiba la xam nga benn waaye boo xam ne mu ngi takk montaram war otoom dégg maam ñëw ci euh, place bi ñu tegal ko micro muy wax yépp tubaab a ko defar daal yi muy sol tubaab a ko defar léegi mu pare naan dégg nga maam kurus tubaab a ko defar. yore portable di téléphone buy tukk dugg avion yow bu ko tubaab defaree jëfandikool rek jëfandikool rek te ni cel fekk nag loolu ñàkk dégg la yonent bi ñëw na fekk soxnaam mu toog safiya yore ay xooxi tàndarma di ko waññi di jël benn tàndarma di def bu waxee subhanallah jël benn tàndarma def loolu moo doon course course na la tàmbalee furs noonu la tàmbalee abu xurayrata doomam nee na amoon na genn buum goo xam ni da koo fas ba muy ñaari junni pas-pas du tëdd mukk te tasbiixu ko yépp loolu mooy kurus kurus di évolué nag ba ñëw ci nii ñu koy defee léegi dem sax bu nu nekk ay compteur noonu la montar évolué de yonent bi da daan natt keroog tisbaar ak keroog tàkkusaan da koy natt ak tànkam gis ngeen fi kenn kuy woote sunna ba bu tisbaar jotee koy natt gis ngeen ko eh, ngeen fi kenn koo xam ne bu fajar jotee day xool di génn di xool al alfajiru saadiq wala alfajirul kaasi di xool bi di gis ngeen ko fi ñëpp ay montar la ñu doon jëfandikoo yonent bi xamoon na montar saxaaba yi xamoon nañ montar ker yooyu ñu doon natt moom lañ transformé def ko montar moo tax bu tisbaar jotee ñu neen jot na heure bi tel kon su ko defee ñoom ni ñuy jëfandikoo jumtu ay yu bees yi war nañ koo mën a nangoo kurus téeg ni luñ ko contre contre bu soobee yàlla ñun ñoo ngi ci duñ ko bàyyi ku faatu am ku la remplacer fi may jeexale mooy ñu wax ni yéen daal seen yi ngeen nekk bon baax na sax naam vraiment daal wara daal waaye daal problème bi mi ngi nekk ci vraiment seen seen seen tarixa yu bari yi ngeen am c'est-à-dire murid fii tijaan fii xaadir fii laayeen fii ñaseen fii gudd gudd ma ne ko ak ibaadu fii ak falaax fii déedéet bul yem foofu parce que <laughs> boo yemee foofu de yow yow bi nga bokk xam nga dangaa yow ne wax bi nga bokk léegi mu yokk ah daal du ñun képp ak bi nga bokk ah wuute gi ñuy wax ci diggante jullit yi kañ la am ñoom bi ñu ñëwee gis nga gis bi muy bi muy murit ak tijaan ak xaadir fii coow li bariwul woon de parce que xam nga lu ko def noo bokk noo bokk fu nuy dellu noo bokk fu nuy dellu bu dee ci tawxid ñun ñëpp ay achaara lañu bu dee ci suluk ñun ñëpp ay mutasawifun lañu bu dee ci fiq ñun ñëpp mazhab maliki lañ am soo masoon a laaj menn masala mu ci tawxid li ñu lay tontu ci mbàkk baari gii boo demee Njaasaan moom lañ lay wax boo demee Jaksaaw moom lañ lay wax daawul wute soo mosaan a laaj menn masala ci fiq lañ lay wax ca ndar moom lañ lay wax ca ndakaaru moom lañ lay wax ci tuubaa gii mosula wuute ba ñoom ñu ñëw biñ ñëwee menn masala mi santé pas ci ñoom fi ñu bokk parce que ñoom dañoo bokk contornu waaye ànduñu dañoo bokk euh, dañoo dañoo bokk contre nu mais ñoom ànduñu léegi nag nga xam ni kon masala mi soo koy wax masala mi léegi masala bi masala bi day day wuute loolu moo fi indi wuute yi danay faral di wax ni léegi euh, bi bi yeneen ñoo xam ne gëmuñu suñu sëriñ si gëmuñu tawxidul ashari gëmuñu al fiqhul maliki gëmuñu at tasawuf ci lañ commencé di xeex di jàkka yi ñu koy tëj la ko jiitu waxal leen ma fi jenn jàkka joo xam ne xam ngeen ko yéen ñu tëj ko gendarmerie ñëw fa di àtte jullit yi wala bañ tëj ko te fekk ni booba murit yaag tijaane ñoo fa xulo murit yi dañ doon dem ci kër tijaan yi di jàng tijaan yi di dem ci kër murit yi di jàng xaalis yi di dem ci kër tijaan yi ñu daan weccante ay num ti nekk ay xarit dox ko wax ko ba ñëw ñoom problème bi ñoo ko fi indi problème bi ñoo ko fi indi léegi kon il faut ñu yëg ni nun li nu bokk moo ëpp li nu tàqale su fekk ñun ñëpp ay mutasawifun lañ ñun ñëpp ay ashaira lañ ñun ñëpp ay malikiyun lañu ñeneen ñi nekk leneen ñoo fi indi wuute gi waaw su fekkee ne nag kii dafa nekk murit kii nekk tijaan kii nekk xaadim ëtt bi moo yaatoo noonu ëttu tasawuf moo yaatoo noonu mën nañ cee nekk ñun ñëpp parce que ñun ñëpp xaj nañ ci te bu soobee yàlla ñun ñëpp bu ñu dee dañuy dem àjjana parce que àjjana xaj nañ fa léegi su ko defee su ko defee ñu jàppe ko noonu rek yëg ni affaire bi euh, duy jeex euh, léegi nag comme li ma waxoon ci commencement bi euh, pour bu fekkee am na ay laaj yu ñuy laaj ju aju ci kii bi ñu mën cee tontu balaa heure u dog bee jot ñoo ngi jégalu nag bu fekkee ni ñàkk naa leer waaye xëy na laaj yi dana leeral yu leerul wasalaamualeykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim jërëjëf sëriñ Cheikh Tidiane mm, waxtaan wi am na solo lool te rafet na te it li ñu lépp ñëw na xam naa lenn rek moo ci ne mooy mbokk yi ñoom bi ngay jeexal bu ñu sañoon nga gën a continuer ndax eh, yooyu ngay wax day mbir yoo xam ni dafa yitteel te dafa dañoo toll ci jamonoom ndax suñu réew yi niñ ko xamee bu baax rek li ñu xamoon mooy tasawuf maanaam islaam ñu di ko dund te suñ boroom ñu tàmbalee ci gëm yàlla gëm gu mat sëkk suñ boroom ñu di ko sellal lim yeyoo ñu di ko jox mbooleem loo xam ni jomb na ko ñu di ko jombale di jëfe itam mboolem santaane yépp di julli di woor di aj makka di natt asaka di def mboolem yi nga xam ne moom la lislaam santaane di sellal lool it di ko di sàmm teggin seen diggante ak seen borom yooyu moom la suñ mag ñi xamoon ba mu ni mu agsee ci noonu waaye jamono ji ñu di ci jànkonte ak yu doy waar mooy ay nit yoo xam ni ni nga ko waxee dañuy ñëw di jël loolu lépp di ko weddi te teguñu ko ci ay tegukaay yu wér kon loolu eh, ni nga ko indee leer na lool te eh, ñoo ngi la ci sant bu baax a baax di la sant ci turum mbooleem ñi ko doon diglu ak waa dëkk bi yépp xam naa damay net li benn xisa bu ndaw rek boo xam ni dafa moom dama mas dugg ci benn oto dend ak benn waaye boo xam ni ab naar la naaru marocain la yaakaar naa fekk boobu man fi ñu jëm dafa sori maa ngi yor sama kurus di di wedd mu jëkkee ki ne ma lii nga yor lu mu doon ma ne ko lii course la mu ne ma lii bi daala <laughs> lii yonente bi dewu ko def yonente bi ci ay baaraamam rek la daa la daa kii fekk boobu ci bisu àjjuma lañ ne man ne ko yow dinga nga di nga julli àjjuma mu ne ma waaw eh, ma ne ko micro bi imam bi waxee ndax loolu yonte bi daana ci wax mu ne ma déedéet loolu yonte bi daw ci wax <laughs> ma ne ko nag loolu nag mooy mooy course yi rek <laughs> wax nga xam ne ko waxtaan nañ lu yàgg yàgg keroog day yoon wu gudd gudd nga xam ne mujj mu ne ma yéen eh, Sénégal moom mësta ñëw Sénégal waaye nee na ma yéen dégg naa ay mutasaw yu fa yéen nekk senegal te eh, da ngeen a daganal fecc ak musique ak yëpp reen ko eh, kii ne ma nag man ab salafi yu laa ma ne ko salafi yu de li ma ci xam mooy am na benn téere boo xam ni Mouhamad Saïd Ramadan al-Bouti moo ko def tuddee ko as-salafiyatu marhalatun zamaniyatun mubaraka la madhabun islami téere boobu maa ngi lay dénk nga nga liir ko wax ma wax ko waa ji waaye ngir wane rek ne ñoom eh, dañoo doy waar te eh, dañu lay attaqué maanaam boo toogee ñoom seqoog ñoom dara sax ñoo lay njëkk a eh, colaas jéem a la diingat wala ñu jéem a wax ci li nga def kon dal sëñ bi xam na ni may def rek mooy bàyyiwaat la ak laaj yi ngir ngeen gën a continuer bu baax a baax ndax li nga doon wax lu ñu soxla la fii ndax ku ne xam na ne sunu gox yi dugg nañ ci bu baax a baax ñooñu noonu Euh, ñu ngi bind ay téere di def ay dawra di def yu kenn xamul di jël ay nit yu bare bare bari te bu fekkoon lañ leen di jëmee sa baax na ñu mën leen caa bàyyi ndax nun fu ñu di fu ñuy tudde yàlla di fa jaamoo suñu borom jaamee nu baax rek baax na ci noonu waaye lañ leen di jëmee day musiba moo xam ni bokkut ak dëgg gi kon euh, li fi mag ñi bàyyi woon muy iman islam ihsaan tawxid fiq tasawuf yooyu euh, ñoo ngi ñaan suñu borom saxal nu ci te sëñ Cheikh Tidiane ñoo ngi ñaan suñu borom gën laa dëgëral gën laa jàppale gën laa yokk xam-xam ba fi nga bëgg àgg yépp nga àgg fa li nga bëgg a liggéey lépp nga liggéey ko wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu imi bismillahi arrahmani irrahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla ñu yàlla boole defal jàmm ñun ñëpp Serigne Cheikh Tidiane gay ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax di la ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel bu baax a baax ci turu al muassasatu al wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant cant boo xamante ni la woykat ba waxoon rek moom lay doon yaa fityata shaami sukran lan xidaa alahu law anna ihsaanukum yujihi sukran kon ñu ngi lay wax jërëjëf ci yombal gi nga nu yombal lii nu soxla woon nga ñëw indi nu ci lu kawe kawe liñ ci séentu woon sunu xol sedd na lool ndax liñ doon séentu ci waxtaan wi de am nañ ci lu kawe kawe kawe sunu njot kon noo ngi ñaan yàlla mu yàggal la te dolli la gu wér bu baax a baax a baax te bàyyal ak sam xel ba li nga yéene ci islam ji sunu borom defal la ci lu kawe kawe sa njort kon ci turu mu assasatul wafa ñu ngi lay sant di la gërëm waxtaan wi nag am gum am solo tax na wax dëgg laaj yi bari na bari goog sax yéeme na lool ndax nit ñi dañ koo teewlu lool lool lool moo tax laaj yi gis nga ko bari na lool mbokk mi nag li muy laaj mooy daf la doon laaj lan mooy tegtalu gis yonent bi ginnaaw bi mu fi jógee sallallahu alayhi wa sallam lan mooy tegtalu am ab sëriñ ba tey. Euh, euh, bisimilah rahmaani rahim lan mooy tegtalu euh, gis yonent bi tegtal bi ci gën a wóor wax naa leen ko moo di ni nit koo xam ni du wax lu dul noona wax ko nit koo xam ni du wax lu dul noona wax ko te bi jamono demee ba jamono soso ba léegi commencé ko ca Cheikh Abdul Qadir Jaylaani waa jiitu na sax Cheikh Abdul Qadir Jaylaani te et ñi gis yonent bi ñëpp waxuñu ko de boo demee fii ci daaru gi am na ko fi gis ba pare ni cell ak moom saa à dire du caagee ni ñi gis yonent bi ñëpp ñoo ko wax mais su fekkee ni nit ku dul fenn wax na ni gis naa yonent bi mais soo koy weddi foo ko teg man ci mantiq xam-xam bu ñuy wax mantiq dañuy wax ni gis moo moo jiitu euh, bañ a gis tey fi mu nekk nii alhamdulilah rabbil alamina ñoo ngi nekk nii mais bu amoon ñu nekk feneen ci beneen place benn waay dem fa heure bii ni leen damaa gis gaynde gu jóge Fass Touré mi ngi dugg ci seen jàkke ji kenn du taxaw ñu ko gisoo gaynde nit dañuy daw làqatu ci ku ku dem moom taxaw ci bu jàkk ne li ma séen mu ñëw gaynde la nu ñuy def anoo ah gisoo ko non non non gaynde amul fépp Fass kenn mënu koo gis jamais gars yi dañ jël seen i dàll ñeen ñu wàcc fi seen i dàll maa la ko wax ku dul fen référence la léegi su fekkee ni dégg maam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dégg maam du référence léegi li mu wax amul Serigne Bamba li mu wax amul Cheikh Abdou Khadir Jilani mu wax amul Cheikh Abdou Aziz Dabakh bu mag ba li mu wax amul dégg nga maam Baye fii ci Kaolack li mu wax amul c'est-à-dire kon li am mooy fan mooy lan li am mooy lan dalil bi moo di ni wax joo xam ni ki ko wax léegi maam du lan du du wax lu dul noonu kenn xamalu ko ko c'est aminun aminun aha nga xam ne léegi yonent bi bi muy waar waa Màkka lu mu leen wax est mas naa leen a wax lu dul noona ñu ni ko déedéet yow dëgg rek nga mas a wax mu ne su ma leen woon gaynde nga ñëw jóge ci xur wi da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw mu ni maa ngi leen di waatal ni am na mbugalam yàlla muy ñëw bu ngeen ko gëmul lan mooy wax ni wax na dëgg ñu toog dégg maam ba mbugal mu yegg seen kaw rek waaye ku ku dul ku dul ku ku dul ku dul wax lu dul noona lu mu wax dañ naan noona la bi ci mooy euh, lan mooy tegtal ci ab sëriñ wax naa ko yaa gëm na ba noppi ittaqullaha moom ragal na yàlla wa kunu maa ne ku dëgg koy àndal ah wa tabia beneen bi ci aaya aayatu sura Luqman wa tabia sabila man anaaba ilayya mais man anaaba yi mooy lan waxul la nga nga dem topp wa tabia mooy na nga topp de man anaaba ilayya koo xam ne dafa ñëw ci man dafa jëm si ci man dafa dellu si ci man sartu ci xam-xam mais na ragal yàlla te jëm ca léegi itam mooy ni ñun ñëpp ñoo ñeneen ñi ñoo yamaa ñoom ñëpp am sëriñ dafa am kenn ku am sëriñam mu nekk daaru musti tudd cheikh ñu koy wax cheikh bi am keneen ku am sëriñam mu tekk teewantu du mu xaddam bi am keneen ku am sëriñam mu tudd amir bi nekk Thiès wala Dakar kii di joxe addi yi kii di joxe cotisation par weer mais benn bi la rek ah benn bi da ngay dem dangay dem conseil national may itam damay dem gàmmu ji wala ma màggali su ma demee yóbbaale yi mooy sa cotisation annuelle bi ngay joxe sëriñ bi joxe ay ay ay ndénkaaneem mooy instruction yu yi yi amir bi di joxe euh, euh, euh, la différence waaw sëriñ bi loolu leer na bu baax kii itam day laaj mu ne ñetteelu laajam li ñuy wax xutbu ak xawsu yooyu mu ni mustalaxaat yi fu mu jóge foo dem am na xutbu foo dem am na xawsu mustalaxaat yooyu àdduna moo ko indi dëgg la nag ci xadiisu yonent bi al daal nga fay fekk xadiisul abdal xadiis bu wér la maanaam ñenn ñoo xam ne bu àdduna bi na réer rëng-rëngi yàlla ñoom lay may ñoom ñoo koy téye ba mu mu taxaw léegi nag bu mooy lan mbir moo gis ka ca gën a ràññiku kooku xutba la ca mbir moo gis ka ca gën a ràññiku ñam ko seqal ñoo yëg ni kii si nga fi mu nekk ni fii ci Daaru Musti xawma ko mais bu ñu doon wax dégg maam fi mu ne nga àbbub sareet wala nga luyëb sareet am na ñu bari ñoo xam ne ci diw lañ lay yebal kooku mooy xut bu borom sareet am na kenn koo xam ne fii tey bu ñu doon abbu oto ngay wut bu baax dañ seetal diw damaa bëgg a dem maatam léegi dañ naan seetal diw kooku mooy xut bu chauffeur yi ah? eh, lu simple la ñoom dañ koo am di dañ koo am dañ ko am seen affaire yi am seen mustalaxi bopp xaw su mooy lan koo xam ni dañ koo yaakaar nga xam ne léegi su xett li jotee moom la ñuy xett li gis nga ñun ñi xam miinunu dëkk bi mais tey fu mu ne bu ñu génnoon fii rek daan man de waay sëñ bi ñun de suñu gasoil bi dafa xaw a manqué kan lan war a dem dégg maam pour mu mu defal ñu mu mu mu mottaleen ñu gasoil mais duñ wax kër goo dugg baax na de déedéet duñ wax kër goo dugg baax na de am na ñu fi dàq joxe xaalis fuuf ñoo xam dañ koy joxe boo demee ñoom pour ñu gàntu problème la foofa lañ lay yebal kooku xawsu la xawsu la xawsu mooy kuy xettale loolu mustalax la boo xam ne foo dem am na fa mën naa bañ a tudd noonu mais foo dem am na fa ñoo xam ne nit ñi bu ñu tiitee ci ñoom la ñuy jëm nit ñi ñoo xam ne bu ñu yëgee ni nit am na problème sax bala ñoo ñëw ci ñoom ñu dem ca yàlla nag ci góoram yi noonu la ni ñu ràññikool tey ci ci ci seen digganteeg seen borom gaa yi ko xam ñooy jël kii def ko xutbu bi ah, ah ala Diouf da nga yaakaar ne du futbal football xutbu football la mënoo ci dara mën naa nekk sa xutbul aqtab ah ah ok jazakallahu xayran loolu leer na lool kii mu ni moom it ginnaaw bi mu rafet loo waxtaan wi mi ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral sa yaram bu baax a baax muy laaj gaa yooyu ngay waxtaane mu ne ndax ñoom am nañu ay sëriñ wala déet. moom laa la wax léegi moom laa la wax léegi am nañu ay sëriñ damaa man sama ñun suñu sëriñ ci tijaan muqaddam lay tudd yéen seen sëriñ ci murit cheikh lay tudd ak ci xaadir cheikh lay tudd mais ñoom seen sëriñ amir lay tudd amir lay tudd léegi tur bi est que mooy defar sëriñ bi wala li ñuy def ak sëriñ bi day day woote ñu ñëw mu laaj cotisation ñu joxe léegi mooy sëriñ bi day woote ñu ñëw mu laaj addi yi ñu joxe rek amul problème amul problème dañu am sëriñ bu baax a baax a baax waaw cest bu fekkee nag baatu sëriñ bi la waa ji naxe la man awma sëriñ fi ngay xamee am nañ sëriñ mooy fan man ak waa ji ak suñ mbaw mi suñ demoon fekk seenum ndaje mu seen sëriñ woote ni leen wax leen fa nangam bu fa duggee ñu dàq daan eh, bokk leen boo demee da bokk doo ci bokk da nga naan bokkoo ci kooku loolu leneen la kon loolu leneen la ah. jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la santee bu baax ñaanal la rafetlu na waxtaan wi lool mu ne day laaj ba xam ñooñu ñoom dañ leen di wooye ay sunni yuun wala dañ leen di wooye ay wahabiyun wala dañ leen di woy ay salafiyun mu ni loolu mooy laajam bu njëkk boo ci wax baax yépp lañ tudd al wahabiya mooy def day soppi ku nekk kàkkatar c'est-à-dire dafa dem ba mu jàgg nit ñi dañ koo rejeté dañ ko bañ cest à mënatul a avancer ci yenn dëkk yi su ko defee ñu tudd fii salafiya bu tawee fee ñu tudd sunniya bu teree ñu tudd ahlu sunna bu teree ñu tudd dégg maam euh, <laughs> leneen ahlul jamaati c'est-à-dire dafay dafay soppiku comme kàktar mais benn bi la fu ñu dem ba yëg yëg yëg ni baat bi baaxatul baat bi baaxatul baat bi day tax day freiné nit ñi du ñu ñëwati léegi ñu soppi ko tudd ko nee mais boo demee ci biir la fa nekk mooy contre tasawuf contre shia ku dul ñoom doo dem àjjana ñépp ay yéefar lañu foo ko fekk xamal ni benn bi la tur yi amul solo tur yi amul solo ñaareelu laajam mu ni mal farq bayna tasawuf wa sunna lu dox diggante tasawuf ak sunna waa ji tasawuf mooy sunna waa ji tasawuf ju sunna nekkul mooy la sunna ku ci tasawuf jógee dara du fa nekk waaw cest à ñun sunna sunna ku ku ñu ko man bis bu ne li may waxante gaa yi mooy ku ci gis may def loo xam ne du sunna rek nga wax ma ko ma bàyyi ko ñun defuñu lu dul sunna de déedéet defuñu lu dul sunna tudd yàlla moo moo dul sunna tudd yàlla wala euh, euh, euh, guddi jot day naa fi la moo dul sunna ñun lan lan def lu dul sunna ñun sunna la ñuy def waaw waaw léegi mooy sunna ah c'est-à-dire amul différence ak foofu eh, xoolal il faut nga wax ma ni lii ngeen di def tudd sunna ma man cee tontu waaye ñun li nuy def loolu mooy sunna jërëjëf mbokk mi dafa laaj mu ni fi ay tariixin yasluku shaxs xataa yasila ila xadarati rabbihi maanaam nit ki wan yoon la mën a jaar rek ba egg ci sunu borom e, e, bi ci gën a gaaw de mooy nekk mutasawif te dëggu maanaam mutasawif nag bu dëgguwul nekkul mutasawif dëgg mooy la dëggu mooy lan li tax nga ni moo la tax a jóg mu tax laa jóg damay bay gerte sëriñ bi dama bëgg nga may ma jiw te abal ma fas ak machine bu ma ko jiyee sëriñ bi may la jox la euh, jox la fas jox la dugub ak euh, jox la gerte ak ku lay womatal fas wi léegi xam nga def boo demee na ji gerte te bay te bàyyi ko lan bàyyi ko ba mu ba ba ba mu ñor dëggu mooy ni soo waxee li ngay wax loola nga nekk ca mu tax laa jóg doo ko jàpp waaye bis boo demoon ni gerte laa bëgg ci ñu jox la machine ak fasago jiwu nga dem ji gerte waaye dem ba muy tóor tóor nga deqi ko ba muy tóor tóor am gerte nga yaakaar doo am gerte moo tax tasawuf ku dëgguwul mënu koo nekk mais ku dëgguwul mënu koo nekk doggu mooy lan mooy eh, Eh, li ngay wax li ngay wax nga def ko waaye boo bu ñu la jiwu gerte nga dem ji gi jànga bàyyi ba nawet bi wàcc nga ñëw mais yow doo am doo am doo am gerte gi jànga ngay am moo tax il faut nga boole ñaar yooyu dogu ak dëgg loolu il faut nga def ko jàng sa sa diine di def mu muraqaba sa bakkan loolu yi mooy tax a dem moom jaar ma mën a yegg ci yàlla ànd ak ne yàlla ku ci egg nag moo xëcc moo tax ñoom ci tasawuf lañu wax as-suluk wal jazb maanaam dangay def li nga mën li nga mënul yàlla xëcc la nga yóbbu. am na benn woykat wolofal da ko wax mu ne yàkkamti baaxul euh, yàkkamti baaxul te li yàkkamti tex sa dugub. mu sax nga xëy di ko dog moo dox bi wax ma lu xew. kon loolu defe naa ne mooy li nga wax nii waaw mu ni wa kayfa ya'rifu aqabati nafs waaw moom waa jooju. Ah, ah, la. waaw aqabaatu nafs conférence su boppam la parce que waxoon naa leen ni yàlla toll ci ak mat noonu lay bakkan toll ci ak doyadi te bis bu ne ma ngay bëgg ma ngay bëgg ngay bëgg lan di di dem fa yàlla ne waaye am na ci benn takk boo xam ne il faut ñu jàpp ko moo di ni di moytu man baatu man parce que ana xayrun minhu ana xayrun minhu moo alagoon iblis kii maa ko gën ab mutasawif du yaakaar ni moo gën kenn ku ma gis daal kii moom moo war a gën ma jàppe ko ni moom a gën waaye ab mutasawif moom parce que ngëneel ci yàlla la nekk na ko bàyyi ba dem ba ci yàlla rek ana xayrun min baatub ana moo alagoon iblis moo tax ñu ne danga il faut nga moytu man lii ma am fii ma ne ñett yooyu boo ko méttiwul ci tasawuf de nga mën a avancé fii ma ne moo gën ci barab yépp lii moo lii ma am moo gën ci li nit ñi am yépp man maa gën ñépp alku nga il faut nit ki tàqali koog loolu soo ko mën a jaar ci yéen parce que nag juróom-ñaari euh, maratib ngay jaar soo ko mën a nekk dégg nga moomu tasawuf suñ bay jaxase da ko wax waaw dani gasal te bay bala ngaa am ndam lu kenn amagul sa jajj bënn sa toolit ñor nga mucc musal fekk eggoo ci mucc musal ñeneen moom bul waxagul neex na xool waaw ah, kii mu ne day laaj ba xam ndax yàlla des na ko gis ndax day am ñuy wax ni dañuy gis yàlla mu ne ndax loolu wér na yàlla ci àdduna loolu xamu ko mais bu àllaaxira jotee moom c'est-à-dire ñun ñuy texe ñëpp insha allah euh, dañ koy gis fii ci àddina la ci jub waaw ah, fii ci àdduna loolu wax naa ko xaw ma ko déedéet du ma weer di waa ji ni dafa gis yàlla parce que xaw ma ko waaw dama ciy maandu daal xaw ma ko. jërëjëf gay mbokk mi muy laaj mu ne anna ashaykhul islam ibnu taymiya kataba kitaaban fi axiri umrihi daaman at tasawuf mu ne assual hal hada saxiix euh, ibnu taymiya mel na ni ci mujj dundam am na téere bu mu bindoon euh, doo fa bëggoon nga leeral ko ci ndax wax jooju ci gaa yi wax ndax wér na daal wala. bon xaw téere boobu ci mujj dundam mais li ma xam mooy ibnu taymiya mutasawif la woon. ibnu taymiya soo demee ci fatawa eh, juzu bu eh, fukki beeg benn ci tasawuf rek la ko nekkee léegi nag am na yu mu wax ci mutasawifun yi ci yenn jamono yoo xam ni booba eh, xëy na xawoon naa ëppal daal xawoon naa ëppal ci li mu doon wax ci mutasawifun yi mais soo demee ci juzu bi ma lay wax ci fatawa dafa séddale mutasawifun yi ñetti xaaj mutasawifun yoo xam ni ñoom dañu ëppal ci tasawuf di wax yoo xam ni teguwul fenn ci gis-gisam ak mutasawifun yoo xam ni dañoo dañoo ëppal ca geneen wàll ga dem ba bàyyi adduna mutlaqan nga xam ni léegi seen yoon nekkatu ci ak ay mutasawifun yoo xam ni ñi ngi ci digg bi ñoom ëppaluñu jëm côté bi ëppaluñu jëm côté ba loolu moo am loolu moo am moom ibnu taymiya xoolal pour wax la bi mu faatoo wàcce lañ ko ay kaamil taalibe mi wax ni kenn du wàcceel kaamil néew ibnu taymiya bi mu faatoo wàccal nañ koy ay kaamil mi ngi ci anniha al bidaaya wa nihaaya bu ibnu kathir soo demee ci juzu bu fukk ak ñeenteel ba ci page euh, cent cent soixante onze da nga fekk ni bi mu faatoo waxuma sax ay góor mais ay jigéen ñëw nañ fi ñu ko tegoon ci jàkka ji di ko wàcceel kaamil ma nga ñu suuf ca ma nga ñu suuf suul ca maqbaratu suufiya maqbaratu suufiya euh, fa lañ ko maqbaratu suufiya ca Dimash foofa lañ ko suul ci wetu magam abdullah ibnu taymiya bi nga xam ne dañ moom mutasawif bu mag la woon foofu lañ ko denc moom dafa dem mu jàgg mu ëppal ci affaire yi rek waaw waaw yaa ne mu ibnu taymiya li ko sànq mooy yaa fi ne mu dem mu jàgg mu egg ci ana alamuhum wa xayruhum wa kisa ila axir <laughs> jërëjëf loolu leer na lool wax dëgg ci mbokk yi ko doon leerlu kii mu ni ginnaaw bi mu la nuyoo sant la bu baax rafet lu waxtaan wi da doon laaj lan mooy ak wahabiya ak wahabiya la bëggoon nga la bon dana xaw a gudd tuuti mais al wahabiya mooy ko koo fi gis contre lii sunu mag ñi nekkoon rek neel wahabi la ñi seen sëriñ nag seen sëriñ bu mag mooy ibnu taymiya seen sëriñ bu ci topp dégg mooy mooy cheikh mahamadul wahab moom lañ ko askane di wax al wahabiya mooy kenn koo xam ni képp ku ne am naa sëriñ sa sa aqida wérul ku yore kurus xelum ngay jaamu ku dem ziyaara kenn danga ngaa euh, euh, euh, weddi yàlla yooyu nga xam ni jëm moom la ñu contre comme nii képp kuy gàmmu képp kuy gàmmu dégg maam wala ngay màggal loolu bidaa ngay def boo xam ne mën nga cee dem safara képp koo xam ne dégg maam da ngaa amul tarixa kooku génn nga ci diine ji loolu bixtisaar be am na benn bu ci garaaw mooy ni ñoom su leen neexee rey la su leen neexee dóor la seen xaa sa xaalis bu ko bu bu leen neexee jël ko parce que wa annal kaafirina la mawla lahum su fekkee ne suñu gars yi nekk fii duñ ko defee noonu duñ ko waxee noonu mais noonu lañ koy defee ñaareelu laajam mu ne day laaj ak ndax ibaadu rahman ak wahabiya maanaam ñoo bokk ibaadu rahman ak wahabiya euh, euh, euh, tur ci turam yi kon loolu leer na ci mbokk mi doon laaj laaj boobu mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziare la bu baax a baax ñaanal la sunu borom guddal saw fan te wéral sa yaram bàyyil ak sa laaj mu ne mal farq bayna at tasawuf as-sabili wa tasawuf ar-raj'i ci laaj bi dafa mel ni mu ni maa ra'aykum fii fii mu ni maa ra'aykum fii qadiyatul ilaj wa xam naa aywa waaw alxallaaj wa tasawufihi ñaari laaj la waaw alfarq bayna tasawuf asabili wa tasawuf arraji tasawuf raje xaw ma dafa am ay gaa yoo xam ni dañoo am seen ay taqsimaat yoo xam ne seen bopp la nekk waaw am na lu ñuy wax ak tasawuful islami dégg nga ak tasawuf ah asalbi wa ma xaw ma loolu xaw ma loolu man bi ma xam mooy ak tasawufu sunni mooy boobu nga xam ne dégg nga maam ci la Sëriñ Tuubaa nekkoon ak dégg nga maam Seydi Xaaji Maalik ak dégg nga maam Cheikh Omarul Fuuti loolu laa xam suñu Abdou Aziz min xamoon fii Sëriñ Abdou Xuddus min xamoon fii man tasawuf boobu laa xam beneen tasawuf bi xaw ma ko ah ah tasawuful falsafi euh, bon bon man daal ñoom ñoo ko def noonu mais ñun amuñu lu ñu tudde tasawuful falsafi tas xalaaj xalaaj su waxtu amoon danaa leen si waxal tuuti laaj lu mu waxoon ba ñu rey ko maa fi jubbati xeyrullah sama biir mbubb mi ah dara nekku lu ma yàlla ñu kii dafa wane ni yàlla ñëw na ci moom kon des koy war a rey wedd na yàlla dégg moom def na bokkaale bu gën a mag e eh, la hawla wala quwwata illa billah yonent bi moo indi benn wax benn xadis xadis baa ngi ci muslim yonent bi mu ni yàlla ni mu bëggee jaamam bu ko doon tooñ bu tuub dellu si ni mu ciy kontaane moo raw waa ji jëloon giléemam teg ci teg ci lim am ci marchandise lépp ak bagage dem ba ci digg àll bi eh, giléem mu tëdd di nelaw giléem gi réer ko mu jóg wër wër wër gisul giléem mu daal di daal kon naa tëdd fii rek ba dee fekk ma fi fi mu tëdd ci garab gi ni gam-gam rek xippi fekk giléem gi ak sëf bi taxa eh, ci ci ci ci kanamam kontaan ba ni ko yaa rab yaa rab anta abdi wa ana rabbuka <laughs> yaa ngi nga kooku waxoon ne yow yaay yàlla moo gën a sedd jëf yàlla daf ko sab jàmm te waa jooju kenn waxul ne moom weddi na weddi na weddi na yàlla waaw euh, loolu ñoom comprendre ñu koy wax loolu jërëjëf sëriñ bi leeral yi am na solo lool xam naa dafa mel ni laaj yi bari na bari goo xamante ni buñ ko toppee mën naa ki waaye nag dañoo bëgg jël bii rek bu ko defee yi ci des xam naa mbokk yi buñ ko dégguti ñu jéggal ñu bu baax kii daf doon laaj mu nii maanaam sujjootal nit fu mu tegu ak ndax taqbilul yaddi la maanaam su waaw ndax sujjoot lañ koy tudde wala taqbilul yaddi lañ koy tudde bon man li ma xam gisuma fi kenn kuy sujjoot musumaa gis nit kuy sujjootal nit xam nga yéen suñu ay mbokk murid ngeen yéen da ngeen di def nii sujjoot ci islaam moo di ni juróom-ñaari yax yu laal suuf juróom-ñaari yax sa sa ñaari bëti wóom sa ñaari euh, euh, euh, tigu jara sëf jë ak sa ñaari cati baaraami tànk ñaari ci ne mooy ni il faut juróom-ñaari yax laal suuf loolu soo ko tudd su jot am maa leneen li ñuy def nii seetal noo ko tudde nu ne mais loolu mënta nekk su jot te li ma jàpp ni mooy ñu koy def baat bi la ñu ko tudde mais ko mën su jot la ñuy jubloo def bu jëkk jàppoon naa ni foon loxo la waaw léegi mu dem ba mu jàgg xamee bu ñu gis ñuy def nii rek léegi ñoom tam nit ñi bu ñëwee dóor seen jë waaw waaye gëw ma ni ab sujjóot lañ ci parce que jàpp naa ne bu fekkoon sujjóot lañ ci jublu bu fekkee ni ku koy def xamu ko ki ñu koy defal xam na ko du ko nangu mais dafa soppaliku ci sama justice bopp laa wax de ci soppaliku ba ci màggal gi nuy màggal xëy na nag bañoon koo def xëy na defe ko noonu moo gën di foon waaw waaye gëw ma ni bëgg a sujjóotal nit ki ni ñuy sujjóotalee yàlla moo tax amu fi amu est-ce que am na fi benn murid boo xam ne ni muy sujjóotalee sëriñam mooy ni muy sujjóote buy julli waaye déedéet kon bu ngeen ko tuddee sujjóot yonent bi mu ngi sujjóot juróom-ñaari yi yàq koy def ak kon la bii nga soppi ko moom la ngir màggale ko nit ndax la waykat bay wax ne ku yàlla màggal ku ko màggal màgg ku yàlla fonkit ko fonk àgg mu des benn laaj rek boo xam ne moom la ñuy joxe mbokk mi dafa laaj mu ne ndax takk ay téere itam shirk la wala déet loolu moom dañ koy faral di wax lool xadis bi ñu am mooy man àllaqa tamimatan fala atamma llahu la man li may wax bis bu ne te fu ne wax naa ko danaa ko wax ci daaru ki am xam-xam ki am xam dégg arab ba man maa waxal ne ma tamima mooy këyit wu ñu bind aaya alquran wala saaru alquran kooku laa bëgg a gis tamima eh, tamima dafay amoon la jiitu lislaam yonent bi ñëw fekk fi gaa yi di ko ay ay yu mel ne ay pettaaw ñu koy for di ko takkal seen doom yi pour ñu bañ a dee ci ndaw yonent bi ñëw ni loolu sirk la billahi ma la wax mu tudd ko nu ci nu ci fàllax ak naa si bokkee ak ayatul kursi loolu laa bëgg ku ko xam rek wax ko ni fii bu fekkee ni baatu àllaka rek la ku ko ku ko ku ko num tuddati ku ko takk rek ku takk rek la baatu ku ko takk mu ne su ci dëgg parce que euh, takk na waa ji takk na mais lu mu takk kee lu demee ne ki pettaaw la takk ak ay ay ay ay ay kii ay ay xor kii alquran la takk bu ñu indee benn xadis booy wax ne yonent bi nee na ku takk aaya alquran bokkaale ak yàlla wala ku takk saaru alquran bokkaale ak yàlla léegi ñun kon ñu tekk téere yi lu di ko takkal ko nii mais loolu amu fi beneen bi ci des mooy ibnu omar su fekkee ñoom gëm nañ ni yonent bi moo ne ngeen euh, roy saxaaba yi ibnu omar daawoon na bind ayatul kursi yu di ko takkal ay doomam loolu wér na mi ngi ci musnad imam ahmad mi seen sëriñ ñoom waaw léegi su ko defee def tamima muy téere alquran muy téere kayit wu ñu bind alquran loolu moo tegul fenn man bëgg naa ko am xam-xam bi wallahi man jox ko man jox leen sama numéro téléphone mu wax ma ni ma tamima tamima yonent bi da ko fekk gaa yi di for ay xor yu mel ne pettaaw da nga maam def ko ci ak wuñ di ko takkal seen doom yi mun leen lii bu leen ko defet ñu ñël ñu ñëw jël benn kayit woo xam ne fàllaxeeg naa see ci nekk ak ayatul mooy waroon nañoo ragal yàlla bañ a bañ a niroole Fatiha ak Falaq ak Naas ak de moom ak ay pettaaw waroon nañoo ragal yàlla. jazakallahu xayran al ustaz Serigne Cheikh Tidiane Gueye ñu ngi lay ñaanal sunu borom guddal saw fan te wéral saram kon bismillah man ngeen a egg noonu mën ngeen a ànd ak moom egg fii ci kër borom daaru waaw incha allahu taala ñu ngi lay sant bu baax ustaz.